da nga mën a reconstituer wiyam fi mu jaar yëpp ndax bàyyiwul dara te lu wu ko nit ñi la koy waxtaan waxal wala yonente bi sallallahu wa sallam te leen lu ci nekk ab natt la te day wane résultat ya ba mu ca fa mu ca natt ba loolu mooy tax mu di muy bind xew-xew yooyu lépp xew-xew yi daf koo tegale ni nga xam ne noonu la lool noonu mu tegloo ci xew noonu la ko teglee ci bind te benn bu ci nekk dafa am mbóot moo xam ne yi ca biir bari na te dafa aju ci xew-xew bu melati ne boobee di yar tam képp koo xam ne jaar nga ci jaar-jaar buy niroog loolu le nga xam ne kon xasida yi sëñ Tuubaa bind li ci aju dafa bari bari koo xam ne nit mënu koo waxtaane te mbóot yi ci nekk dafa ëpp xalaatu nit yi ne boo ci xam ne nag dafa jaare ci diggante bi mu nekkee ci natt boobu bi mu jaayante boromam loolu yi nga xam ne mooy njëgu li kenn mënatu leen ci am muy génn ñëg te njëg gi kenn amu ko lu dul moom njëg boobu nag lépp loo xam ne lii jëf la wala lu mu bind moo xam nasar la wala nasm la mu bind ko sekara ya ca aju li mu ca nekk ci tërbiya nekkul ci leneen nekkul ci yeneen xasida nekkul ci leneen nee na benn bis moom ci boppam xam nga ne daay yàlla yi am na ñoo xam ne na waa joo xam ne dafa toogoon ba mu yàgg benn bis mu xaw di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba njël di bëgg a jot mu xaw a gëmmentu tuuti mu tuub loolu ca ëllëg sa mu taxaw ci kaw siiñum sàkket di tare alxuraan ba biir set xam nga ne kooku du du nelaw mu yare boppam loolu nee na lii reewande la ndax di jaamu yàlla ba njël jot ngay ngay gëmmentu reewande la ak ki nga xam ne dafa dem fekk àll boo xam ne gaynde yëpp bukki yee fa gën a bari mu ne ndax damay léeg-léeg ma nelaw bu ma nekkee ci gaynde yëpp bukki yi ragaluma yàlla xas boppam ne man ñàkk ragal yàlla bay nelaw te bu ma demoon ci béréb bu bari gaynde ak i segg i bukki walay jaan damay nelaw du ma nelaw kon dafa mel ne ñooñu laa gën a ragal mu dem nag ba àgg ci maqaam boo xam ne xam na ne ragalatu lenn lu dul yàlla muy fekk béréb boo xam ne bii kenn ñi mu fa benn ay jaani saamaana fa nekk comme ni ko Cheikh Abdul Wahab Sha'rani waxee wala muy béréb boo xam ne dafa bari ay ndomment yuy lekkee mu fanaan fa te yorul gànnaay ngir di seet ndax wakilu bi mu wakilu ci yàlla dëgër na dëgg dëgg dëgër ba àgg na fa nga xam ne fa la war a àgg ko ko wala déet sëñ Tuubaa itam benn lu mu tuddee xaakim muy génn kilifa nasaraan tubaab boo xam ne gii ak coxaram jéggi na dayoo ak naqari deretam jéggi na dayoo ba ndëngu a wax ak kenn man mandikat la boo xam ne bii du jaar yoon te li muy def kenn mënu koo faj ndax mooy yilif foofu ci réew ma sëñ bi seet ne taxawal man itam ma ñëw seet sama wakilu bi ma wakilu ci sama borom dal di waaxu wuti waaja rek yàlla def na gaa ñi fa nekkoon seen ko ne ko ah sëriñ boobu kat mu ngi ñëw kilifa ga daal ne déedéet du moom de ñu ne ko moom nga dee ñëw mu ne déedéet kooku nga xam ne dañ koy bëgg ji mu tëla boo demee di wax ak moom daanaka du la tontu lu gàtt lay wax boo ko wooyee du la wuyu di jógal boppam ngi ñëw loolu mënuma koo gëm bi nga ko séenoo ba xam ne mooma mu ne ah mu ne mooma de moo waaw lu xew man xaw ma na may def tey waaw kii dana nee na ma agsi nuyoo moom nee na mu dal di nooy lool gatanu ma gatanu ma lépp lu ma bëgg di ma laaj loo bëgg loo bëgg nee ma ne fat rek ba mu xalaat lu ma koy wax ba mu yàgg ma ne ko xanaa encre ji may bindee nee na mu daal di dugg néegam génne butéelu encre bu fees dell bu mag jox ma ko nee na bi ma delloo fa ma nekkoon seetaatuma ndax man sama wakilu gi ci yàlla wér gi mu wér waaye bi ma tegee butéel bi ba toog di bind binduma ca encre joojaagum sax fekk na ma amoon encre su borom dal di ne ma lii day wor la lii day wuruj la lii day lu la maanaam xam nga nuñ ko mën a waxee ci wolof la yow yaa ngi ne ñuy bàyyi nga leen ba noppi di jëriñoo seen alal fab seen seen seen lànkar parce que yéene liggéeyee nee na ma dal di jóg gas ba mu xóot ma sotti ca encre ja suul ko loolu tax mu wax ca xasida ga ba tey ni nga xamee ne rek xew-xew bi ci ñëw ak nam koy waxee ak la tax mu di ko wax faasat xilaami inda axlafin jahat warubtuhu bi qul huwa allahu ahad nee na fekk na booba biñ may wax loolu maa ngi bind xasida goo xam ne dama koy tënkee xuruufi atta sa jax nee na moo tax mu ne faasat xilaami samay xalima am nañu lu ñu bëggoon réussir nañu am nañu texe fa aat boobu nga xam ne xam nga tubaab yi du ñu dem néegu góor aat boobu nga xam ne dafa weddi yàlla da euh, kii maanaam euh, tàggat naa ko ba mu mokk ci qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad laa tàggate waa jooju ba xolam ba nooy ba ma àggee ba ma gisee xamatu ñu muy def nee na nag loolu bi loolu wéyee sëñ Tuubaa xam ngeen ni béréb bu am ab jëm ab diir rek gannaaw fu mu toog kaamil alxuraan bi lay teg ci kanamam te du nekk mukk jamono boo xam ne àndalakum njàpp te julli bu ñëw lu mu amee amee njàpp day jàppaat te xam nga du toog mukk te jubluwul penku mu accès fi mu toog te kaamil bi ci kanamam waxtu julli bi jege mu dal di tëral ay bant féetale ko mag màkk kaaba fi nga xam ne fa war a julli jublu bi tubaab bi génnee dal di xul saaga dal di mattu fa bant yi sànni moom la sëñ Moussa Ka di wax ci Juzaaw Sakuur capitaine ba ñëw ne Bamba jàkka xëju fi bu nu xatal sa jullikaay bii xëj mu jàkka fi bu nu xatal sa jullikaay bii xëju fi na am na jëmm juy wax yelli sëy lañ koy wax nee na mu doonoon nit ku baax mu ñëw di xuloog tubaab ba ci saan ba jant bi waaja a sow nee waaye bi nga xamee ne def na noonu xasida gi mu wax ba ne waccal bihi masjid yi rahba suñu borom ñaan suñu borom jàkka ju yaatu nee na bi nga xam ne ñëw na njaareem ba ñu tabax jumaa ji suñu borom woom nag yëlli ba mu ñëw njaareem mu boole kook ñu ànd ak moom wër dëkk bi dugg ci jumaa ji wër ko ba mu daj ba gis lépp bi mu dikkee mu ne ko ndax gis nga jumaa ji mu ne ko waaw mu ne ko xanaa wuute naag sama bantu yama euh, tegoon de te tubaab ba ñëw di ko tasaaree sànni mu ne ko waaw waaw mu ne ko booba lañ ma xamaloon ne da nga tabax ñaari jumaa ci réew ma jumaa ju mag ci njaareem ak jumaa ju ëpp ci Touba mu ne yéen li moom waa ju baax la woon bi nga xamee ne nag waa ji ñëw nag tasaare bant ya xasida gi mu dal di way ngir delluwaat ci boromam rek ngir xamal wan ko ne ko rek suñu borom xam na ko waaye ngir moom seedaloo ko rek ne ko li ma gën a bëgg mu di julli li ma gën a neex mu di jàkka li ma mënoon lépp weesuwul ñeenti bant yooyu bu ko taxawalee ñu dindi ko tasaare wane na ne béréb bii ma nekk bérébu ay tooñkat la maa ngi lay ñaan nga jëlee ma fi gannaaw bi ma la ñaanee jàkk ba noppi aaya ja rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasiran suñu boroom génne ci mii nga xam ne ñi nekk ay tooñkat lañ bi nga xamee ne suñu borom jëlee na ko fa xasida boobu mu woyoon lim ci ñaan suñu borom nangu ko génne ko fa dégg moom loolu moo tax mu ne nafa li xayrillahu fi mayom ba ma saa qalbiya wa alal jan ba alal jan ba mu yëkkati sama wàll kaweel ko mooy maqaam mu ngi ko ak gannaaw bi ak lim ko booleel ci mbiri adduna ci lépp loo xam dana jàppandil ak jaamu yàllaam ak di ko ko la muy jàkka ju yaatu ju nekk ci bunt këram xam ne bu jógee dox ak tànkam ba julli ji si xam ngeen ne jéego bu nit jéggi jëm ci jàkka tuyaabaam yu baree baree bare la te xam ngeen ni itam tuyaabay jëf mu ngi aju ci yéene te xam ngeen ni gannaaw yéene ji dafa aju ci maqaamam kii jëf ndax xam ngeen ne ñaari rakkaay borom maqaamam kawe moo gën fukki junniy rakkaay xam ne ki ci nit ñi daj adduna rek la bokk suñ borom may ko loolu bokk ci lim ko ñaanoon ba tey ci journalam boobu mu daldi ci bind jamonoy weeru koor agsi fekk ko mu nekk ci beneen dëkk ci réew moom mu ne ma daal di xam bis bi njëkk ci weeru koor li ma ko xamal mu ne jaarewul ci dara ci zahir lu dul ne dama doon bind weer wu terew ma bind bis bi mu teroo di ko wàññi parce que mu ne ndax waa réew moom ma nekkoon xamuñu weer li ñuy wax weeru wolof nun ñoom weer yi ñuy wax weeru tubaab lañu ñu xam nee na ba tax bu koor ak seet ma xam ko ba woor ba bu koor yi jotee nee na benn bis mu woor fanweeri fan war a wori nee na ma dem ci péncum dëkk ba fa gën a yaatu fekk na sangu naa leen li samay we def lépp loo xam ne lii sant nañ ko jullit ci aydul fitri dem nag ci béréb bët di xaar nee na wóoroon na ma sax ne kenn du ñëw ndax dëkk bi ay jullit néew fi waaye mooy li ma war a def rek nee na bi nga xamee ne toog naa ba waxtu wi jot lool te gisuma kenn ma daal di jóg yàlla daal di kàbbar nee na yàlla def ñaari xale yu jigéen yoo xam ne maanaam ñu toll ci ay fukki at ak ñaar fukki at ak ñett nee na ñu daw ba agsi bi ma kàbbaree ñu daal di xàqtaay ba jaaxaan ree ndax jaaxal na leen xamuñu mu doon nee na bu ma taree alxuraan ñu ree bu ma kàbbaree ñu ree bu ma ñu ree lu ma def rek ñu ree nee na ba julli gi àgg bi ma sëlmalee ma ne sans borom ni nga ma ko digalee woor naa weer ramadan ba mu mat aw ma lu ma natt muum koor xasida gi mu way xadaf la xam te zakka la ko tënk def ko muy weeru muy muy asakaam julli naa julli it ni nga xam ne noonu nga ma ko sante maa ngi leen ñaan nga delloo ma ci réew ma ànd ak li ma lépp ma am ko di julli ànd mbooloo ci sama gannaaw mu ni mu ni ci fi nga xam ne fi la nekk am na benn waay bu fa nekk boo xam ne kilifa la ca béréb ba nee na daf ma digaloon ne ma danaa la may lij ko lañ ndax yow gis naa la ngay jëfandikoo lij ko nee na ñaanuma ko ko de ndax ñooñu yooyu yooyu xeesu nit du ma leen ñaan dara du ma sàkku ci ñoom dara du ma séenu it ci ñoom dara luñ ma dëelit ne ma danaa la ko defalit du ma ci aj sama xol du ma ko séenu du ko yaakaar du ma ci def it sama xel nee bi nga xamee ne waa ji digal na ma ne butéel liñ ko lañ boobu joxuma ko sama xel sax nekku ci doyloo gi ma doyloo yàlla wakkilu ci moom fekk itam digoon na beneen xaritam itam moom it butéel liñ ko lañ joxu ko ko nee na waa ji nga xam ne nag moom nekkul di nit ku wekku ci yàlla dafa ñëw di xuloo moom naan ko yow daal doo rus da ngay dige te doo joxe yow waxoon nga ma fi diwoon nga ma fi liñ ko lañ joxuloo ma ko nee na kooku ne ko waaye yow bàyyil di wax wax ju rafet bàyyil nee na ñuy xuloo nee na tàmbali nañ ci xuloo ca takkusaan ba timis nee na wolof waxi wolof la ñuy wax nee na seen wolof yi sax taxu ko set noonu waaye li nga xam ne wax yi su ma waa réew mi ma dëkkoon muy baati wolof la rek nee na mi ngi may wéttali ba mu mel ne maa ngi ci réew mi xam ngeen ne kon tumurante gi metti woon na lool te doy waar mu ne nag ma dellu santaat suñu borom ndax moom mi ma def waa ji mu ma déeloon man ajuma ci sama xol maa ngi aj sama xol rek ci la fa yàlla la nekk fa yàlla rek laa yaakaar moom laa def sama xel ma gis ne ki nga xam ne moom yaakaaroon ne li mu ko digaloon ba mu ko joxul am na ci maanaam daal déception am na ci yaakaar ju ju tas ma santaat yàlla ci loolu mu ni nag mu ne ba tey ci dëkk boobu benn bis nee na dafa xëy xam ngeen ne coono yi mu daan toggoo rek dijaay yu yàgg yi boole koor ak julli boo xam ne doo noppalu ak mbind moo xam ne doo noppalu booleeg nit koo xam ne daanaka du jëfandikoo ñam lu néew a néew a néew coono yi metti mu bëgg a yow yow bëgg a jóg ngir liggéey cër yépp di metti yaram yépp di metti bu mënul yëkkati benn cër nee noonu rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg benn kilifa tubaab ci néeg bi mu dendal di xaq taay di kaf ak moroom nee na ma daj na suñu borom ba nga xamee ne bind ga jaam ñi woo leen da def sama xol ma bokk ci xol yi nee na nangu yi njëkk a nangu man nangu bi ma ñëwee ci adduna itam gëm sa yorant bi gëm sa diine ji nekk ci di la jaamu ni nga ko santaanee sa noon bii nga xam ne dafa la bi bokk ci xol yi gàntu bañ sa yonent bi bañ la bañ alxuraan bañ lépp loo indi métit wi ci sama yaram wi te ma bëgg a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg gi ko teg ko noonu rasulullahi boobu nga xam ne deful lu baax fexewu ko te du ko jéem nee na fi mu ko rek fi saa mu dal dégg waa ji yooxu di jooy xam ne <laughs> tawat ja dal di walbati ko dem ca moom rek xam wax la xam ngeen ne ñaanu ku baax moom am nangoom bay gaaw loolu dana leen ko fàttali sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ak Sidna Ousmane Sidna Ousmane jamono yi ñu koy rey ci révolte boobu nga xam ne waa Iraq ak waa Égypte dañoo révolté woon ñëw ngir di ko laaj na leen jox Marwan bi nga xam ne moo bindoon lettre bi ngir ñu war a rey ñooñu Sidna Ousmane gis na ne fab Marwan di leen ko jox ñi di ko rey daal tooñ Marwan la wàññi xaqam la. ñu gaw kër ga nag ba mat weer ak fukki fan ñuy fekk ca biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ni groupe ba nga xam ne dañoo yëg ca tappaat ba àgg ci sidna Ousmane benn waay bi nga xam ne daf caa jiitu woon nit fekk na ko ci kuuru kaaba gi muy jàppandu ci kiiraayu kaaba gi naan suñu borom ay suñu borom jéggal ma ay suñu borom jéggal ma waaye yaakaar naan doo ko def de yaakaar naan doo ko def sax benn nit fekk ko fa ne yow li ngay jéggalu te ne suñu borom du la jéggal lool lu mu war a doon xanaa yow sa bàkkaar bi tol na ne peppi suuf yi mu ne ko moo ko ëpp xanaa tol na ne peppi yi géej gi mu ne ko moo ko ëpp mu ne ko xanaa toll na ne biddiyu asamaan yi mu ne ko moo ko ëpp mu ne ko yow sa bàkkaar bi lu mu doon mu ne ko man ci ñi doon rey Seydina Ousmane ba ma njëkkee ci moom téye ci sikkim bi gësam ko daf ne ma yàlla na suñu borom damm sa loxo damm sa tànk pattal sa bët rey la dugal la safara mu ne mboolem la mu ñaanoon lépp dal na ba mu des rey dugg safara gi te mu dal di koy wóor na xam ngi ne kon ñaan boobu moom dal na ba weesu dal ñaareel bi sayyidatuna Aïcha xam nga ne ci waqatul jamal bi nga xamee ne mu ngi xaree ak sayyiduna Ali na anhuma bi nga xamee ne sayyiduna Ali gañe na leen sayyiduna Talha ak sayyiduna Zubayr ànd ak soxna soosule bi nga xamee ne nosu gëléem gi jullit ñi ànd ak sayyidatuna Aïcha nanguwuñu mu laal suuf waaye loxo boo xam ne bi Seydina Ali ne bu leen cor gëléem gi de gëléem gi soxna si nekk waaye loxo bu téye nos ba rek na dagg ba nga xam ne ñaata juróom-ñaar fukki loxo ak lu topp dagg nañ ko ci nosu gëléem gi bi nga xamee nag Seydina Ali ragal na jullit ñi jeex mu ne cor leen gëléem cor gëléem gi bi ñu coree gëléem gi mu yës bi nga xamee ne maanaam palanke bi mu nekk nu ñu koy waxee li mel ne tànt ak euh, nekk mel na lal ñu koy teg ci gëléem gi euh, nit di nekk ci biir jigéen wala buur wala yooyu maanaam daal xaw dañ lañ koy wax ci arab muy palanquin xamu nañu ko waxee ci wolof bi muy bëgg a daanu xam ngeen ne Muhammad ibn Abi Bakr ci Sidna Ali la àndoon ci xare bi waaye moog naa Aïcha moom mu ñoo bopp benn baay bi nga xamee ne nag soxna saa ngi bëgg a daanu ak ak palanquin bi mu ñëw aw ko mu ko awee nag laal na loxo sayyidatuna Aïcha sayyidatuna sayyidatuna Aïcha xamul kan la mu ne kii laal sama yaram te du rasulullah yàlla na ko suñu borom lakk safara sayidina Muhammad ibn Abi Bakr ne ko déet waxal safaraw safar waxal safaraw adduna de xanaa xamula ne maanaam Muhammad ibn Abi Bakr man mi bokk yow benn baay waxal safaraw adduna de mu ne kon safaraw adduna xam ngeen ne Muawiya ibn Udayj mi ko rey bi mu ko reyee ba noppi dafa xar mbaam mu mébbi dugal ko ca biir taal ko yóbbu ko ci santaare taxan teg ko ca taal ko xam ne kon ñaan gi sayyidatuna Aïcha ñaanoon mënu la ñàkk moom ibnu Abi Bakr xam ne ne du ñàkk mukk moo tax mu ne ko waxal sa faraw adduna xam nga ne ñaan gudul mooy mooy ñaan yooyu mu ngi mel ne limaamul Xasaali bi mu bindee Ihya Ulumuddin te alqaadi Iyaab yër ko ba noppi ne lii de bidaa la feese bidaa ci nekk nañ koo dañ ko war a lakk ñu wax ko sidna euh, lim sidna Xasaali limaamul Xasaali fekk na boobu ab qaadi Iyaad ma nga ca xamaam ba di sangu bi ñu ko ko waxee mu ne ah kooku de xamul dara yàlla na dee bi mu ne yàlla na dee mu dee ca xamaam ba mu doon sangoo xam ngeen ne ñaan yooyu léegi day am ñaani xej yàlla yoo xam ne suñu borom du day nekk rek seen lamiñ dal ñu def loola mu def loola kon ñetti ñaan yooyu xamal na leen ak ñaanu suñ Tuubaa ji fi mu wax ne suñu borom métti bi teg ko sa noon boobu nga xam ne man mii liggéeyal sa yonent bi li ma dal ba du mën a liggéey teg ko ko bi mu daataan kàddoom daataan àggale dégg waaje yi yooxu nee na ba tey ci dun boobu nee na gouverneur ba fa nekkoon gis na ne labbe yi fi nekk dañuy am ay booy yoo xam ne ci waa réew ma la ñu boo yooyu bu ñuy dem dañuy topp ci ñoom di leen yoral lu ñu jënd ñu di leen yónni di leen yoral seen yu diis di leen liggéeyal di leen defal yu nekk gouverneur ba jàpp ne man aajo woon naa ko mu ñëw ne ma ma wutal la ñaari xale ñoo xam ne dañuy ànd ak yow di la taxaw di la dimbali nee na ma ne ko déedéet ma gàntu ko nee na bi nga xamee ne nag aaday dëkk boobu moo di ñi nga xam ne ay nit lañu ñoo xam ne ay notable daal dañuy am ay mbindaan ci waa réew ma ñoo xam ne maanaam ay booy ay cuisinier dañ leen di toggal ak di leen jëndali ca marché ba di ñëw di leen toggal nee na ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn nee na ba ñu ko indee ba mu dikkee ba jub ma rek mu xeeñ xet koo xam ne mënu ma ko ma dal di koy dàq nee ma dal di sama borom. ñoom booy yooyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñëpp jaayante naa yow ngir ñoom mu toog xam ngeen ne ñoom dañoo xam loolu bu ma ko fi ci day gudd ndax doomu aadama ni mu wuuteeg malaayika ak doom aadama yi muy aajowoo te ak xam-xam bi ñu xam ndax xalifatullahi fil ardi ji ñu nekk am yoo xam ne warul leen a manqué mu nekk ci bërëb boo xam ne loolu ñuy wax ndawal bu yàpp jafe na fa lool ba benn bis mu xam ne aajowoo na ko mu jënd sardine pot boîte sardine yi le bi mu ko jëndee tuuti la ca laal bi mu daal di bàyyi ndax xet gi neexu ko mu daal di fab saabu raxasu ci fab lij ko lañ lépp lu mën a dindi xet rek mu def ko waaye bi nga xamee ne fab na xayma gi bëgg a tëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tàmbalee bind rek kaddu gi jógee asamaan wa minhum alladina yuuduuna nabia wa yaquluuna huwa ummun nee na kaddu gi mel ne dënnu bi dal nee na xelam dal di réer xamatul fu mu nekk nee na mu boole gàcce ak tiitaange ak jaaxle nee diggante boobu mu dal di bind ne jaayoon nag suñu boroom waxuma la jën yu ndaw yooyu nekk ci boîte yi waaye jën yu mag ak lépp ba faw bay jaayat na ko suñu borom ba abada dutu ko laalati nee na suñu borom wan ngir wan ko ne jaayante boobu nga jaayante nangu naa ko booy yooyu nga xam ne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante wan nañ ko ak ne ko ñoom mbooloo dal di koy dikkal boo xam ne kenn ku ci nekk mu ngi wommat xarum kuuy wala xarum tawaabir mu gën a duuf jën yi mu jaayante mooy xar yi moom la ko suñu borom nangu naa jaayante gi fay ko xar yi booy yi nga xam ne moom la jaayante woon ne du leen jëfloo du leen liggéeyloo du jëflante ñoom dara ndax sobe lañu moom lañ ko fayee taalibe yooyu nga xam ne ñoo ñëw ziyaare ko joxe seen bopp. moom la xultu wa jaa samanu sixaari wa kibaari wa saxaari mu nekkoon xar yooyu. mooy njotu maanaam moom la jaay moom lañ ko fayee ni ma ko waxee rek jën yi àndaaleeg yooyu ñooy booy yooyu mu bàyyi bu fekkente nag topp nañu journal bi dana bari lool te jéeg dina bàyyi nañ lu bari loo xam ne li waxuñu ko waaye xam ngeen ne yoon woowu dafa fees dell ak ci xew-xew xew-xew bu ci nekk bu ñu ko doon waxtaane moom rek ak li ci aju ak na mu la tax mu dikke mu dikke noonu sëriñ bi ak nam ko gisee ak la ko ca suñu borom defal day doon loo xam ne du jeex mukk ndax loolu aarif dëgg moo koy xam te dafa bari kon ci gàttal gannaaw dañuy waxtaane tuuti leneen loo xam ne itam aju na ci yoon wi waaye ajuwul directement ci yoon bi dañ koy gàttal ñu xam ne bis bu mel ne bi wax bisu gaaw bi mu génne woon Mbàkke Bari moom la jóge Ndakaaru ci gaal ga moom la dellu si waat Ndakaaru waaye bi yoon bi muy dellu si ci weeru euh, Shaaban maanaam euh, baraxlu la ama ak sasin mooy bi nga xam ne gi am na bisu jur waaye mooy bis ba bisu gaaw boobu mooy juróom-benneelu fan ci weeru baraxlu ci at moomu nga xam ne xam ngeen mu fi jógewoon ci jey sasin junne ak mu dellu si ci junne ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak benn ngeen xam ne kon juróom benn at yi mat na ba tegal nga xam ngeen ne ba muy jóge Ndar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la woon ci baraxam fan ak ci weeru euh, kii nu mu tudd euh, digg ci weeru digg léegi bu ñu demee ci juróom-benneel bi juróom-benneelu at bi ñu teg ci bu ñu bu ñu génnee fukki fan ak juróom-ñeent yi nga xam ne ci digg la li des kon ci digg mu jeex fukki fan yam fa jógee yim fa am. gàmmu rakki gàmmu rakkaati gàmmu maamu koor ndeyu koor barax lu la dellu si juróom benni fan waaye buñ seetee li mu amaat ndar muy fukki fan ak juróom buñ fa jógee bo buñ fa buñ fa jógee toppaat ko fan yi mu am Louga ci kër euh, Cheikh Thioro ak bi mu fa jógee góor gi jaww fi mu jaaraat buñ ko seetee ba mu àgg li taalibe wax naan juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari ay bés juróom-ñaari bés juróom-ñaari saa mën nañu bañ a fekk mu nekk noonu biir dog waaye dana ko jege loolu ndax loolu bu ñu ko day daal di doon juróom-ñetti at yu manqué li leer mooy sëriñ bi juróom samaani yi at yu manqué la bu fekkee nag boole nañ ci demu gànnaaram ak lam fa am da ngeen daal di gis leneen lu mu indi ñu gis na kon sëriñ bi bi mu sumbee yoon wi nga xam ne moo koy dugal si ci yoonu géej gi tàmbali woon ci tàmbaleem ni doomi soxna yi di def la defoon nee na bi ma fiy jógee di dem ci géej gi mboolem mu sëriñ si am ci imaan ak ci ihsaan ak ci am naa ko ba mu ma sëkk waaye manqué woon na ma loo xam ne mu ngi mel ne dañ may jami pusa fu ma toll bu ma tëddee du ma nelaw loola nag moo ma taxoon a dem ci géej gi te mun ma koo ah war a am lu dul dem ci géej gi gis ngeen ne ku soobu woon yoonu tasawuf lu yàgg la xam ngeen ne ci dundum Maamoor Anta Sali fekk na mu soobu ci yoonu tasawuf dafa daan jàngale waaye xam ngeen ne génn gi mu daan génn ndax bi mu toogee ba xajootu nit ñi li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne inna li saatan laa yasauni fihi illa allah am na jamono yoo xam ne xajoowuma dara lu dul yàlla dafa am jamono yoo xam ne moom it daawul xajoo nit yàlla rek la daan xajoo ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan toogee nga xam ne booba yónneeguñ ko xajoowul dara lu dul yàlla ba tax mu daan dem ci xaaru xiraa ci xuntuma di fa yàgg yóbbu ñubbalam di jaamu yàlla ba bi ko fi jibril di feeñu di ko dikkal naan ko iqra sëriñ bi ni mu daan réere ñi di ko wër di ko wër léeg-léeg mu daan toog ba mu yàgg mu dikkal boppam lekk mu léeg mu toog bu nga xam ne dañuy defe ne réer na wala duñ xam ci moom dara ñu di ko wër ba buñ ko gisee delloosi ko fóot yére yi raxas bopp bi bàyyi ko mu dellu ba biñ koy dénk rëbb boobu nga xam ne dafa miinoon àll bi ngir di ko wax waxtu wuñ ko soxlaa ba di la ko laaj nangam na béréb sàngam lañ ko laa ko di gisee ci waxtu sàngam bu ko defee ñu mën koo gis li muy jaare foofu ba bu muy àgg ci fi muy demee ci géej gi dafay gudd lu bare bare lu yàgg a yàgg la ay jaar jaar yu kéemaane la it yoo xam bu ci nekk nam fa jaare dafa wuuteeg ñu bari ci góor ñi nañ fa jaare muy yoon woo xam ne yoon bu ko yàlla beral la kon muy yoonu boppam rek bi nga xamee ne nag moom jàngale bi bi mu koy bàyyi bi ko sallallahu alayhi wa sallam di wax ne rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi dërsi keroog bi mu waxee ne képp ku ma topp ngir wut xam-xam yeeyu naa la nga wuti foo ko mën a amee ku ma topp nag ngir bëgg li ma bëgg di wut li ma wut li may wut nga toog bi nga xam ne toxoona Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol xew-xew yi ci am ci mbirum euh, góor gu sant jàttare nga daan jiite ni ci xëy ba tax mu sañ ci Daaru Salaam ngir wut jàmm ba ñeent at yooyu nga xam ne wëndeelu na ko ci réew mi ba gis lu bari àggali ci Masaalikul Jinaan ba nga xam ne ko mu ngi waaj yoonu géej gi bi mu sancee Touba rek la bind xoqa xam ngeen ne wala fi taalibe yi si bari daañu nekk li ci circonstance yi mu bindee xoqa di ci tudd ah, xaajuma jaxate booba gaa fekk na ko mu nekk fi te gaa fi ci lu bari jóge fi waaye ni ñu waxee ne noonu la ko defee dañu wax ne dafa bind baatu xoqa rek jox ko ñii ne xàq la ko la bind maas ko sëñ bi xam li mu si jublu ndax yàlla na ñu jooy gaa yi yàlla yi fi ne woon bu njëkk te nekk fi nañ fi war a nekkee ni ko yàlla bëggee ba jóge fi ndax yàlla na nu ñëw seen gannaaw di jëriñ si ñoom di xer xëñ ko seen mbóor seen mbóor ndax yàlla na nu jooy leen nga tax gisatuñ leen ci ñenn ñi xam ne ñoo ko waxee noonu day daal di fàtt daf ñuy daal di fàttali mbiru Muhyiddin ibn Arabi Muhyiddin ibn Arabi nekkoon nit koo xam ne ku suñu borom teel a defal ay mbir la bi mu nekkagul bul mu kàllaf xam-xamam àggagul fa mu war a àgg la tàmbali woon a dugg xëlwa ba di gis ay kaawteef suñu borom xamal ko xam-xam yu bari yu jéggi dayoo xam ngeen ne Ibnu Rushd moom mu ñu wax Averroès ko tubaab yi wax nekkoon na philosophe bu fort bu xam lu bari ba nga xam ne xar kanam yu bari buñ jaaxlee dañuy wëlbati ko jublu si ci moom di ko laaj ah Ibnu moomu nag doon na dégg mbiru Muhyiddin Ibnu Arabi mu xam ne fukki at ak juróom-ñaar la am xaritu Ibnu Arabi maanaam bàyyi ibnu arabi xaritam la woon moom ibnu rusdi maanaam daf daan wax bàyyi ibnu arabi ndax dooma woon sa doom ji may dégg man ne ku ko bëgg a gis laa fekk noonu la toll ci at bis ngir won ko ko bàyyi Muhyiddin ibnu Arabi yónni ko yónni Muhyiddin ibnu Arabi ci Ayros bi mu demee dikk fekk mu ngi mu ngi jàngale ak bi yeete ak di ubbee waxtu takkusaan mbooloo maa ngi ne tirim bi mu agsee nuyoo moom wax ko li ko bàyyam yónni Averroès dal di xam ne kii mooy waajoo ji ñuy wax dal ne ko ndax waaw ndax waaw Ibnu Arabi ne ko waaw mu dal di reer mu ne ko déedéet mu dal di am xar kanam bu ñëkk dal di jàpp ñoom ñaar rek ñu xam li xew ndax waaw mu ne waaw ba noppi ne déedéet mu ree mu ne déedéet xar kanam bi ñëpp lu taxoon bu ñu ko ndax waaw mu ne ko waaw Averroès daf ne ko ndax jàng ba am culture bu mat sëkk gëstu téere yi jàng fiq ak tawxiid xam xadis toppatoo maanaay alquran ci ni ko doomu aadama njaay ordinaire bu mën a xamee seet saraay yi yëpp def sa ijtihaad jaamu yàlla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waaw waaw gi mu ci jublu ne ko man nga mucc de bi mu ko nee déet nag mooy du nga ne ko ngir di ko nattu mu xasida gi daf nuy daal di fàttali loolu le kon wane nañ leen sëñ Tuuba xam na xalaatu ma jaxate kala te xam na fa xolam toll ak li mu bëgg a xam mu di ko jàngal tasawuf di ko wan yoonu tasawuf di ko woon itam doomu soxna yëpp tax xam ngeen ne El Hadj Omar Fuuti yi lañ fekk ñu bind fi rima xisbur fi fii noor xisbur rajim gannaaw gi amuñu fi daanaka benn taalif boo xam ne ci tasawuf nit ku la ko bind ba sëñ Tuubaa moo fi njëkk a bind Masaliku Jinaan ak xoqal bu faaw boobu ñu gis nag kon ci fekkee bi ci boppam dafay tëral yoon yoon wi muy tëral daf koy jaarale ci zahir ak batin ndax kaamil dafay former ay kaamil kaamil mooy kan mooy man laa yutfi nuur maarifat yi noora wari yi mooy ki nga xam ne zahir ak batin day daje ci moom sharia a day day daje ci moom mu xam xam-xamu sharia ba mat sëkk ni nga xam ne benn doomi soxna mënu koo weesu xamit xam-xamu haqiqa mooy al ilmu laduni boo xam ne ñi tan koy tëggoo ca lawhul mahfuz ak ci leeruk yonente bi sallallahu ak leeruk suñu borom tabaraka wa taala ngir loolu ngir mu tëral yoon woowu mu tëral taalif ci tasawuf ndax dafa xam le ci biir qasida gi ne minha tabaxu fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati a qabli riyadati id irtiyaadu ma al irshadi qablahuma min jalibati gurur ma shaqawaati bokk na ci meloy gaa ñu baax ña ñu géeju ci xam-xamu sharia ba noppi géeju ci xam-xamu xaqiqa ndax nga dugg ci yoonu entraînement di tàggat sa bopp ngir àgg ci yàlla te fekk amale gooy ñaari xam-xam yooyu mu ne loolu sababas woru la sababas trompe maanaam njuumte la sababas texee di la loolu nag mu bëggoon a sax mu bëggoon taalibe yi mu mu ràññali leen ay kuréel kuréel gi nga xam ne dañuy xam xaqiqa ak sharia bu ñu ñëwee fekk mu bindal leen ci xaqiqa lu doy mu jaarale leen ca bindal leen ci sharia lu doy mu jaarale leen ca formé leen ba nga xam ne lii wala fa wax jàng ba ne ar ñu yar la ba nga ne nër mu boole leen ñooñu mooy kuréel bi nga xam ne mooy kuréel yi doomi soxna yi ñëkk ak agsi mu jaarale leen foofu kuréel bi ci des mu jaaree leen gannaaw ñi lee faat na leen mu jaar ki nga xam ne leeru sharia ak leeru xaqiqa la duggandoo benn yoon ci moom ndax am na ci bu ko faat te bu toppatoo bi ba ca des raw ko te bii bu ñëwee lépp baax te bee mën na ñëw mu des ay prof ndool yoo xam ne yàqule mën na ko caa jaareel mu jaareel leen ci bi ci daara yi tërbiyee leen ba seytaane tàqlikoog ñoom dugal ci ñoom jikko yu baax génne ci ñoom jikko yu bon génne ci ñoom bëgg àdduna def leen seen alal nga xam ne ne def leen ko amuñu dara lu ñu ne seen xel xel dana ca dem loo xam ne yàlla dana xëccoo seen xol ak loola nga xam ne ku ci doon génn àdduna doo sa xel du xalaat lenn loo fi bàyyi ba nga xam ne sa xol du siisu da ngay daal di dem dem bëgg na leer nga xam ne yàlla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko mooy bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla kon bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla mooy yàlla kon li nga xam ne noon nga bëgg yàlla noonu nga bëgg li lay àggale ci yàlla bind tasawuf gannaaw bi nga xamee ne bind na lu bari lu doy sëkk ci sharia mu bind xoqal bu kaaw xamle gaañu baax ñi yoon wi ñu daan jaar lañu daan gànnaayoo lu yóbbal ba ñu daan yóbbul la ñu daan yalfandoo lamp ba ñu daan leerloo la daan gànnaayoo ka leen daan jiital ka leen daan wan yoon wi nga xam ne moo leen di jaar leen fii jaar leen fii lañ laxasaay gañ daan amee yet dok ba nga xam ne moom lañ daan suppootoo ak loolu lépp nga xam ne li ci dara du ci manqué xamal leen itam naka la ñuy tàmbalee ak fu ñuy jaar mu seen i koy mel fu ci nekk bu ñu fa tolloo ba ba ñuy àgg mu bind masaalik ba masaalik masaalik àggee la dal di bind xoqa xam ngeen ne ba mu jógee ba mu sancee Tuubaa xam ngeen ne fu mu sanc taalibe yi dal di am ay soxna ñooña yooya soxna seen i mbokk daal di fii ñëw ñu daal di bëgg a jaxasoo waa adduna mu daal di leen fay bàyyi dem sañ ci feneen foo xam ne taalibe dañ fay wéet ngir bu ko defee du ñu gis waa adduna duñu leen waa adduna duñu leen wàll seen ràggi xol yi ak seen bëgg adduna gi ak seen yittewoo gi ñu yittewoo adduna ñu wéet ci loolu muy nit koo xam ne kii dañ koo def ximiya ba nga xam ne benn jàngoro bu ko dugg ñu soog koy bëgg a faj nag jox ko kàttan jox ko cawarte jox ko bu wér mu nga xam ne mooy loolu bi nga xamee nag jóge na Touba ba sanc Mbàkke Baari Mbàkke Jolof wala Touba Jolof la neexee yoon géej ji daal di taxaw booba ni ma ko waxee woon rek gis na ne loolu rek ko defe te li ko defe foofu rek la ko mën a amee kon tàmbali tasawuf mooy masalik ak fuqa waaye jeexeetu tasawuf maanaam li arab yo xaatimatul mataafi fam yem mooy jaawat jaawat bi nga xamee ne àgg na ba dara desiw ko dara desiwu ko ab liggéeyam mat na ba nga xam ne desul lu dul suñu borom di ko beer ne nga xam ne ak dundam mooy li nga xam ne moom la ahli tasawuf yi tuddee iit moo di euh, iit mooy feet daal des di feetu kenn santatu la dara nga xam ne li ñuy wax taxriir goreel goreel nañu la ndax nekk nga ci ibadatu ba nga xam ne am nga ngërëmal ibadatu mooy jaamu yàlla ñu jox la ubudiya nga nekk ci maqaama ubudiya jëf lañ ca waroon a jëf ba jeexal moom maqaama génn dugg ci maqaamam ubudatu ubuda nga dem ci ba jeexal ko dugg ci nag di xurriya génn nga abd génn nga ibada génn nga ubudatu génn nga loolu lépp ba nga xam ne léegi yaa ngi ci ñu goreel la ak koo àndal diggante boobu nag bi mu ca àggee la way jaawar xam ngeen ne jaawar bi muy wax naan axfa li yasiral masuuna allah xubban wala ilaha illa allah wan ne ne àgguwaay boo xam ne mëni su ko weesu la ndax asirul masuun boobu muy wax ne suñu borom feeñalal na ma ko ngir sopp gi ma sopp ndax li mu jaamu yàlla lépp tiis yi mu muñ yépp li mu xamle yàlla lépp li mu xettali ci lépp li mu tumuraante lépp fa ko loolu la ko loolu waroon a may am na lu lu ci nekk ca gannaaw loo xam ne bëgg gi ko yàlla bëgg rek ko koy may mooy sirul masoon sirul masoon ku ko gis jamono day taxañu ci yow dootu am maanaam la xewoon ba suñu borom bindagul ak lay xew bu adduna tukkee ba ñuy dem àjjana nekk àjjana ñi nekk safara nekk safara ñooy yem ci yow léppay teewandoo ci yow kooku mooy moo tax mu ne woon ne axfaaliya sirul masuuna laa xubban wala la illa allahu loolu feeñal bi ñu ko feeñal moo tax mu ne allama ni maa kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin wa tilqi ki nga xam ne moo nekk nekkiwul ak man lu dul di ma teral ak di ma boyal rek ba ma ne yaa maalikal mulk lii wax te duuna jaboon fil mulk wal malakut dahra yàllaahu kookale moo ma xamal la jiit ba mu bindagul la xewoon moo ma xamal loolu lépp kooku sirul masun bi mu gis ndax ak sirul masun mooy forme bi gën a kawe ci wax yu xam ngeen ne loolu moo tax mën a wax bi naan ajabani rahman nu ko waxee di bil xaqi ba ne euh, sabina alfan qabla xalqil xalqi ne suñu borom wuyu na wuyu na bu wooteem nangu na ak ñaanam juróom ñaar fukki junni at te bindagul mi dee fii hmm, ngeen daal di xam ne kon domaine bu nekk am na ay góor ñoo tax xam ne yàlla ba mu leen di sàkk domaine bee tax domaine bi ba mu koy sàkk góor ñee tax ku ca bokkul doo ca bokk ca àgg teewul nag nit góorgóorlu rek la war a def ndax ku góorgóorlu ak ku góorgóorlu duñu yem mukk duñu yem mukk mukk mukk mukk mukk kon mboolem xeeti jaamu yàlla yépp sëñ Tuubaa def na bu ci nekk ba xam la muy may nit ak fa muy àggale nit ak na muy melal nit waaye bi mu jagoo moom dong moo di xaadimu rasul maanaam bi suñu borom tabaraka wa taala yëree xol yépp mu gën cee sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jagleel ko mu nekk xaadimu rasul muy maqaam boo xam ne benn beneen bu ko ñaareel maqaamu xutbul xawsu gaa ñu bari am nañ ko woo jaar nañ ko woote nañ ko maqaamu afraadul aalam yi itam noonu maqaamam abdaal yi maqaamam bu mu doon waaye xaadimu rasul moom rek a ko tudd xam ngeen ne wax na ne ngeen xam ne mboolem jaamu yàlla yëpp jàng alxuraan ak jàngale julli ak woor ak muñ musiba yëpp ak yéene jullit ñi ñëpp texe texe gi gën a mag ci texe ak taxaw ca di ca def lu mu ca man ak sikk saxoo sikkar wax na ne noonu mu ko waxee ci bu mu tolloo ci jeewal du mu naan ay yasa minillah inda jaawali inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaawali suñu borom naaguloo na iblis mu xam ne du man ci man dara dara dara dara ba abadan ba ma ko wooyee yaawali nee na booba li gën a bari ci li mu doon sikkar moo di moo di aaya jooju surtout laaraaf yi wa huwa lu gis wa huwa yatawalla saalihina dafa ne mm, inna waliya allahu alladi nazala alkitab wa huwa yatawalla saalihina ah, loolu la doon sikkar mooy li gën a bari ci li mu doon sikkar ci jamono yu xam ngeen ne sikkar bunt la boo xam ne ci bunt yàlla yi bu bu gaaw la waaye xam ngeen ne bari na xatar xatar yu dul jeex nga ci maanaam xatar mooy danger danger yu dul jeex boo amul ku la guidé boo amul ku lay womat boo amul ku lay digal di la wax jaaral fii wàññi lekkal lii bàyyil lii xiifal maral defal nii defal nii xam ngeen ne sikkarkat moom du nekk mukk nitu kese donte saahiram tegtal ne nitu kese it ak loo ko yab yab loo ko xam-xam-xam gannaaw sikkarkat la rek leer na la da ngay daal xam ne du nitu kese du nekk mukk insaanan basitan ndax mu sikkar day yëkkati nit yóbbu ko ci melo woo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul wenn xeet woo xam ne benn ba dana gën junni ba lu dul ci doomu aadama doomu aadama rek la benn doomu aadama di gën a junni doomu aadama yi ñu boole kenn ci gën leen loolu nag sikkar dana ci yóbbu nit yow ngay kenn gën junni ñeneen ñoo xam ne ñii say nawle lañu yàgg ñoom waroon a yem nga xam ne kon nit ki bu seetee li ko faat ci dundam kenn nit amul koo xam ne amul kenn nit koo xam ne li ñuy wax satisfaction maanaam ni nga mel ak li nga def doyloo nga ko sëkk ba bëggatoo leneen lu ca yokk amul benn nit bu yàlla bind boo xam ne du maqaam moomu toll nga ci maanaam rek soo sañoon bu doon léegi nangam du ma ko def nangam laay bu doon léegi nangam danaa ko def nangam kon nag gannaaw sikkar day far ci nit ki lépp lu mu sàgganoon ba nga xam ne rëccu na ko ba nga xam ne bu dee taxawoon dana ne aka neexoon ma bañ a jaar jaar jaar sàngam sikkar dana ko far ci nit ki fa nga xam ne dara néew fa mu fal ko ba mu fees sikar dana ko def ci nit kon nag sikar la nit mën a dabaatale la ko faat kon jullit bi dafa war a farlu fu mu toll nay daw nit yi neen yi nit yi neen mooy ñi nga xam ne fu ñu toll rek ay waxtaan rek la ñuy jeexale seen adduna ak seen dund wala po benn yaa ngi bëlët yaa ngi damye yaa ngi coow yaa ngi seetaan am po yaa ngi xuloo wala yaa ngi dox loo xam ne boo buñ ne la woon ëllëg nga dee doo ko dox danga ko bàyyi te battaaloona yooyu li ñuy am am musiba mu battaaloona yee ko yee leen raw mooy ñi nga xam ne bu yemal xiyaamee bu ñuy xuloo ñi toppe woon ak ñañu topp di leen móolu yéen leen topp woon ba musiba mi dal na ñu war a dugg ci bon bon bii yéen a bon yéen a bon bonaa leen yàlla na ngeen dee ñu ne leen <laughs> ah nun moomunu leen kat dañ leen a woo rek ngeen ñëw dégg nga moomunu leen woon ba sañ leen a jaarale di leen jaarale ci yoon yoon yoonu bon bi nu jaaroon dañ cee jaaroon ngeen jaar bi lu ñu ci dugal leen ci dugal dañ leen a forcé nga déedéet bal makru layli wan pexe ngeen nu daan pexe guddeeg bëccëg ni nga ci euh, mooy loonu yàlla maanaam jaar loonu ci yoon wu bon rek makru bal makru layli wan nahaari istamoro na nag bi la wan jëlaloo aldaara wa asruna ramasal mar wala bi ñu gisee musiba mi nag ñoom ñëpp ñu ba muy mu bartiloona yooyu doomu nga xam ne sàggan na lu bari ci dundam mu war a toog ay jataay di fàttali ko li mu weesu li mu neenal nga xam dafa waroon def dara te defu ko fa li nga xam daf faan def caa nekkoon ci lu dul noonu lépp mu fas ko yéene war a far war ko yéene feesal ak lu am njëriñ na muy def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam atbi'i sayyi'ata alxasanata tamhuha wa xaadir an la boo rëccee ba def ko teg ca dalal def lu baax ci mu far ko tamhuha te nga boo nga boole ko rëcc bañ koo defaat mukk loolu la dal bu mu la dalaat ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innal mar'a kama qala idha qaarafa dhanban faaraqahu ruuhun la yarji'u ilayhi abadan doomu aadama waxtu wu defee ak mooy rek aqlu wala maanaam ak leer dana jóge ci xolam dem te duuf dellusi ba abadan na muy ñàkk dellusité ba abadan moo di waa ji bu fekkee ne rëccu na ko tuub ko ba jëf-jëf yu baax itam jëf yu baax yooyu mu jëf bu fekkoon ne jëf na ko te jaarul woon te jaar-jaar bu bon ba ba tey dana la fi raw kon mooy loola dootu dellu si mu kon ka àndoon moom mel ne moom te ba muy def lu dul noonu loolu moom difu ko te bi mu defaatee lu baax li bokk ne ko moom kooka dal koy rawe loola le loolu mooy faaraqahu aqlun wala ruuxun la yaudu ilayhi abadan mu ni nga xam ne kon nee ñu benn jataayu yiw mel benn jataayu fàttaliku yàlla benn jataayu jaamu yàlla benn jataayu waxtaane yàlla benn jataayu ñaaxante ak waarante ak dellu si dellu sa borom ak jataayu fàttaliku say bàkkaar fàttaliku sa càggante ak jataayu fàttaliku li ñëw ëllëg ci sa kanam te nga xam ne sa jëf rek gannaaw yàlla moo la cay xettali benn jataayu loolu dana far nangami jataay yu ñaaw toogoon nga béréb boo xam ne danga nga doon jëw toogoon nga jotaay boo xam ne da nga doon fen rek li nga doon lax toogoon nga jotaay boo xam ne da doon rammaaj toogoon nga jotaay boo xam ne da nga doon fexe fexeel bu bon nit ñi ba muy nangami jotaay nga jóge sa ne bii nu toog mu far yooyee yépp kon loolu mm, baax na lool baax na lool jar na jóge fii ba dem fu sori de te alquran ne na wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nuxruju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu mansura lépp doomu aadama buy dox taqal nañ ci ndongam gii téere boo xam ne lépp lu mu def ak lu mu wax ak lu mu xalaat ma nga ci wa nuxrijulahu yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuran bu am bu alaaxira daañu ko génneel téere boobu ubbi ko ci kanamam mu ne ko jàkk gis li mu defoon lépp ak li mu waxoon doomu adama bu nekk téere ngi ci sa biir xol ci sa xol boo xam ne dañ koy bind loo def ñu bind ko ca waaye lu tax li tubaab bi attache terrestre yi nga xam ne li lay nànk euh, ci adduna muy sa bët yi ngay xoolee adduna sa xel mi koy xalaate sa nopp yi ngay déglu mbiri adduna nga xam ne da ngaa nekk ci adduna dëkk ci rek jaxasoo adduna bi tamaaman mooy tax doo mën a liir mbind moom ci sa xol bi waaye téere boobu ci sa xol bi mu ngi dëppoo téere bi nga xam ne moom la raqib ak atit di bind boo yomal xëyaamee daañu ko ne mbuxeet génne leeralal la moo tax alquran man kaana fi hadihi ama fa huwa fi laxirati ama wa adallu sabila képp koo xam ne gumba nga fii ci adduna gii yowmal xiyaam ku gumba ngay doon na nga gumboo ci àdduna mooy wan gannaaw doo fàttali ku mukk sa ëllëg doo fàttali mukk dee doo fàttali ku mukk yàlla doo fàttali ku mukk loo war a rëccu loo xam ne loo defoon loo loo war a dabaatal doo fàttali mukk li ci sa kanam comme yaa ngi gëmm kon yaa ngi gumba kon gumba nga daal ci mbiru lu jëm ci yàlla gumba nga ci lu jëm ci àllaaxira bu yomal xiyaamee booy dekki da ngay gumbo di palamtu xam ngeen ne yomal xiyaam bu nit ñi dekkee melo yu wuute la ñuy dekkee ñii daañu dekke ak sañse bu rafet boo xam ne ku leen gis doo bëgg lu topp ci ñoom seen yëre seen i mbaxana seen i dàll seen odeur seen maanaam xeetu li ko lañ seen xar kanam seen lépp day jéggi dayoo day waar nga gis ñoo xam ne ni ma ko faral di waxee rek bu bëgg tubéy rek ñu am du ñu am dal du ñu am mbaxana ñoo xam ne du ñu am dal du ñu am am sax turki bu ñu jiital ñenn ñi nga xam ne benn turki rek la ñuy sol ak tubéy ju gàtt nga gis ñi nga xam ne dañuy ngemb day ñoo xam ne xaaw falay la ñuy takk seen digg ñenn ñi nga xam ne dara du leen wër ba bëyyee xar yi topp ci ñoom di leen ree xam ne kenn ku nekk fa nga jëm sooy waay ba yoon wu gudd la wu lëndëm bari ay dëkk bari ay pont ak ràbb te bu fekkente ne sa leeru iman mënu la leeral yoon woowule yaa ngi dëgg ci pont yooyu ak lañset yeeg rab yooyu te sa bàkkaar nga yenu de da nga gis koo xam ne day yenu bàkkaaram mu mat ay ton te nu mu mën a def dana ko yóbbu nga gis koo xam ne jëfam day daal di nekk fasu naaru góor wala mu nekk mbaam mu war ko wala mu nekk bu doon ci jamono ji misaale ko oto wala muy avion nga na nga war ca naaw mu naaw wala dem naka noonu itam la ñuy jéggee siraat kon nit ki ci jëfam rek kon jëf mat nay rafetal mat nay bari wala boog yéene mat nay sellal ci jëpp jëf te di fàttali ko yàlla di ko dellu sa waaye dekki yomal xiyaam lefañ xiif mar son te doo naan mukk doo lekk metti na waxtu bi ah kon nag gudd na nañ jégg nañ beneen yoon rek ndax day jeexul waaye nag yooyu defe naa bëggoon naa su bu àgg am ay laaj waaye nag daal comme guddee na noonu mooy ñoom xëcc xëy na xëy na benn am na fi mu war a ñu dugg xëy na xalaat dañu ko def ci biir incha allah. laa ilaha illallah xam ngeen ne lépp lu sharia ak xaqiqa ci biiram la daxañ ci biir laa ilaha illallah la nekk xam naa nam ciy nekkee dana jaaxal ñi koy déglu dana jaaxalit ñu dugg ci tasawuf te géeju wuñ ca waaye lu am la lu nekk la itam ñaareel bu sëñ bi waxee yiwu laa ilaha illallah mel na tabshira laa ilaha illallah boobu aaya jooju suñu borom di wax ne bu la yàlla nam defal lu baax bu la yàlla yéenee jàmm wala mu yéene la wërsëg wala texe wala martaba bu mag amul kenn lu koy dindi kenn mu la dox ci diggante bi ba xañ la mooy yiwu yu ñu ci laa ilaha illallah laa ilaha illa allahu mooy ndeyi tawxid mooy tàmbali bi di mucc mbirum laa ilaha illa nag dama la wax ne benn anam ci wet googu waaye laa ilaha illa xam ngeen ne mooy ngën ji baat bu nit tudd te bokk nit mooy sikkar bi gën a màgg sikkar si nag ngir waxtaane ko amuñu jot du fi xaj amuñu temps bi mayewu waaye li nga xam ne moom lay wax foofu rek ci xam ngeen ne yàlla ci loxoom la nekk njariñ ak lor te suñ borom moom moom tawxid te taw ndeyi tawxid mooy laa ilaha illallahu kon lor ak jëriñ nga xam ne yàllaa ko wéetoo moom dong ko moom muy tawxid bu ñu waxee yiw wi yiw laa ilaha illallahu kon njëriñ a tax ñuy wax lor jee tax lore ak jëriñe suñu borom dong ko moom moom la xam le ci aaya boobu aaya boobu nag mooy feddali tawxid yi nga xam ne mooy laa ilaha illallah amul kenn kuy buur ku dul yàlla te buur dëgg-dëgg mi nga xam ne mooy nguurug yàlla gi moom doo nga mën lore moom doo nga mën a jëriñ moo mën a lore moo mën a jëriñe kon nag tawxid jooju nga xam ne suñu borom wéetoo na ko moom kenn dong mooy lore ak jëriñe te lore ak jëriñe mu ngi dugg ci biir tawxid tawxid da nga dugg ci biir laa ilaha illallahu waxtu woo xam ne dafa ne yiwu laa ilaha daf ca jublu jëpp yiw woo xam ne suñu boroom nar na koo defal ab jaam te dara mënu koo fank bu ne ayu laa ilaha illallah mu ngi ci jublu lor ji nga xam ne yàllaa koy yor te kenn yorul lor ku dul moom te kum jubloo lor dara mun la dox ci diggante bi ba tee nga loru loolu mooy waxtu woo xam ne gannaaw dafa delloo lépp ci yàlla te mooy tawxid waxtu woo xam ne suñu borom defal ne ko yiw lu mu bari bari bari mu xam ne mu ngi dugg ci biir tawxid ci yiw laa ilaha illallah la dugg kon lépp loo xam ne musiba mu ñu teg ku ko doon jéem def lu bon la wala ku jaaroon ci yoon wu bon yoon lor jooju mu ngi jóge ci ayu la ilaha illallah mooy laa ilaha illallah mooy nguurug suñu borom bi te suñu lor ak jëriñ ci la nekk kon ñaar yooyu moo tax wa inim siskala bi binu suñu borom bu la laalalee ji amul kenn ku koy wuññi illaa huwa lul bu fekkente ne wa inim bi xayrin bu la laalee it bu la joxee yiwam bi na la wóor ni moom rek man te keneen mënul wala wa in ba bi xayrin falaa radda li fadli bu la bëggee defal lu baax itam ngëneelal yàlla kenn mënu koo delloo gannaaw kenn mënu koo delloo eh, di la ko xañ loolu mooy eh, tabshira la ilaha illallah ak ak israara la ilaha illallah قال الزكي عبد الودود كلام الاولياء لست افهم لانني انا انا وهم هم bu la jaaxalee yow mi xamul dara yow mi yewwul maanaam ci xam tawxid ak wala nekk wilaaya waxal ne Abdul Wadud mi am xel waxoon moom dafa ne woon man daal waxi wàll yi xaw ma ko ndax ñoom ñooma man man man man laa ñoom ñoom la maanaam bu jotu ma ak ñoom dara bokku ma ak ñoom kon nga kon nag seen wax dafay am biir am bitti bitti bi la nit ñuy waxtaane biir bi ñoom ñoo ko xam ñoo yàlla bayit bii mu ne lam yanxu lam yanxu chamsa kalkali xufuulu walaysa yanxu qamari ufuulu lam yanxu du jublu mukk mukk mukk mukk ak càggante du jublu ci chamsa kalkali yi sama jantub xol sama jantub xol ak càggante du ci jublu mukk walaysa yanxu qamari ufuulu sama sama weer ak suux du ko jublu mukk kon jant xolam jant xolam xam ngeen ne xolu aarif billaahi dafa am xaddis boo xam ne mu xaddisoon ne wax nañ ci coow yu bari am na si ñoo xam ne doyadil nañ ko am ne su ñoo xam ne dëgër na nee ñu xam ne mooy xaddis ñu ne xaddisul qudsi la suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne xajuma ci sama suuf si xajuma ci sama asamaan si waaye xaj naa ci xolu jaam bi ma xam bi ma gëm dëgg dëgg gëm mooy bi ma xam dëgg dëgg xam kon xolub jaam bi xam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg waxuma sëñ Tuubaa sax jaam bi xam yàlla bu mu doon rek moo gën a leer jant bi jant bu dul fenk jant bu dul so mukk la maanaam aarif dafay toll foo xam ne nelaw ak yow ñooy yem ci moom wala nelaw gën a dëgër ci moom yow fi nga xam ne fa la xol bay taxaw ci xam yàlla ak màggal ko ak fonk ko buy julli fa lay toll buy buy nelaw fa lay buy lekk fa lay buy wax ndax boo déggee li ñuy wax tamkiin tamkiin maqaama la moo xam ne nit ki dafa miin pays suñu borom ba miin boo xam ne dafa mel ne fa la dëkk ba nga xam ne génn fa ak dëkk fa ñooyam nekk fa ñooyam ci moom xam nga ne nit dëkk bu mësula dem bu fa demee dugg ci néeg bu mësula dugg gis fa ay kéemaan dana jommi dana jaaxle dana waaru waaye bu fa dëkkee bis bu ne mu ne fa bu yàggee ba yàgg ba yàgg dana ko miin miin boo xam ne dootu soppi xolam naka noonu gaa ñi nga xam ne àgg nañ ci tamkiin dañuy xam seen borom xam goo xam ne yàgg dékku leer ya yàgg déglu almala waxtaanu almala u la laa yàgg yër lawxul mahfuz xam yooyu yëpp ba nga xam ne amatul benn xijaab benn kiiraay bu dox seen diggante ak seen borom nga xam ne seen xol mooy raw jant bi ci baatin te moo ci moo koy raw yomal xiyaam jant boobu nga xam ne mooy seen jantub xol nga xam ne dañuy jàkkaarloo lawxul mahfuz ñenn ñi def ummul kitaab yi du som mukk te du sàggan nga xam ne buy nelaw noonu sëñ Tuba waxe ci gis bu yonente bi sallallahu wa sallam wa aynuhu kaana tanaam wa qalbuhu lam yarmi bëtam daana nelaw waaye xolam du nelaw mukk naka noonu awliya yi ñi ko ci doon zahir ak batin ñoom it seen xol du nelaw mukk bu ñu bu seen bët di nelaw tam du seen xol du nelaw loolu Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na am na ñaari bis ci ci semaine bi yoo xam ne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama bët dee nelaw itam Muhaydin ibn Arabi nee na bis yi semaine bi yépp yuñ borom suñu borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndagam wala yoo koy am as ci yonant sëñ Tuubaa nag loolu la leen xamal fii ne jant bi nga xam ne mooy jantub xolam maanaam xolom bi nga xam ne moo raw jant nga xam ne ni nga xam ne ci irfaan noonu la xol bi mel ci irfan mooy ni jant bi mel ci adduna ni nga xamee ne bii limaamu Shaafi yi gaañoo te limaam Ahmad ibnu Hanbal ne yàlla na yàlla yërëm Shaafi mu ngi mel ci adduna ni jant meloon ci adduna mu ngi mel ci nit ñi ni aafiya mel ci nit ñi xam ngeen ne jant ak aafiya de amuñu wuutaat noonu la sëñ Tuubaa meloon kon moo tax mu ne lam yanaxu shamsa këlkël yi xufuulu wala sa yanxu xamari ufuulu weeram weeram du so jantam du so day wéy ba fabadan abadan abadan abadan fii mu nekk ci adduna àgg ci tamkin wees mushahada génn ci fanaaw ndax tajalli sifaat yi ba àgg ci tajalli zaat yi ba àgg ci ci tamkin àgg ci mushahada ba sax fa ba nga xam ne tamkin amatul yokku ak dolliku amatul xaw foog rajaa wees na ko weesu na xëybatu ak unsu woote na xabdu ak bastu kooku mooy dëgg-dëgg tamkiin boobu jant du so mukk te niir du dox digganteem ak li muy leeral te itam du jant bu ñuy jàpp day wéy ba faw da day dolli ko ba fu ba abadan ba ba saa taxaw ba ba ñuy dugg àjjana ba ba ñuy gis yàlla day dolli ko ba faw doomu aadama day tuur deret ci kaw suuf ñoom malaaka yi xanaa waaw moom kay loolu sax laa wax na te te déggu moon sox jooju waaye xam naa yàlla moom duñ ko wax ndax yàlla moom amul jamono moom bi nit ñi dikkee ak bañ dikkagul lépp a yem ci moom la la janloo woon ak nit ñi tiim leen na nga xam ne buñ ñëwee noonu la mel amul yàlla moom amul jamono amul béréb kon amul tey ak ëllëg ak démb ak waaw malaayka yi la wax malaayka yi itam li tax waaw waaw borom xam-xam yi dañoo wuute ñii nee ñu malaayka yi ñu ngi ko xamee ci bi mu ne xalifatan fi ard ndax xalifa malaayika yi ba ñu ko réeree moo tax taxawoon ñu ne ataj alu fiha mu yufsidu fiha wa yasfiku dimaa'ana nusab bi hamdika wa nuhyi ahya islam dañoo xam ne ki nga xam ne mooy wuutu yàlla ci kaw suuf nekk xalifaam lépp lu ne ci kaw suuf def cee am échantillon ci jëmmam am ko ci lu malaayika yi am mu am ko lu rab yi am mu am ko lu baahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu doj yi am mu am ko lu suuf yi am mu am ko te loolu bu amee la budde mu def loolu ñuy wax ñenn ñi ne déedéet ndaxte aadama bi ñu ko daataan tënk am na yeneen nit ñoo xam ne ñu ko jiit woon ci suuf si ñooña ca ñooña la Haaruut ak Maaruut ñëwoon ca la malaayika yi daan atte ñooñu la ba xew-xew yooyu te booba dañoo xamoon booba la ñu xamee nit ni muy mel ku ñu bind ci suuf ndax yooyu ñu gisoon nit ña doxale noona ñu ne loola noona lañ ko xamee woon li ma njëkk a wax nag ne xalifatullahi dañoo xam ne loolu na dama ko fi bañ a tàmbali dana gudd lool dafa jafe moo tax faw man nettali ko ba mu jeex ngeen mu soog a mën a dugg bopp yi te dana gudd kon ndax xalifa daal li tax doom aadama place am malaaka mënu koo wuutu tam mën a wuutu malaaka xëy na beneen yoon mu naan ñu waxtaane ko kii daal mooy malaayika yi daal ñaari ak xalaat la ci doomu aadama la ci ulama wax bii nee ñu nit ñu fi njëkkoon te jiitu aadama ñooña lañ xamoon ba xam ne kon bu aadama itam nit ñu bindikkee dañ mel ñii nga xam ne ci maarifa lañ ko xamee dañoo xam ne xalifatullahi fil ardi day boole lépp te kon loolu mooy tax muy mën a euh, xam yi ci kaw suuf mën koo jëriñoo ndax suuf si dañ ko fee def ngir ay jariñ defe naa ne conférence ca Nations Unies asalaamaaleykum asalaamaaleykum nekk murit te doo jébul mën na nekk waaye ak muritam lu tax na ak muritam murit ci boppam dafay baat boo xam ne bi sañ Tuubaa ñëwagul murit a ngi fi la na doonoon murit mooy nit ki nga xam ne seet na ba xam ne boppam doyu ko ndax xam gu mu xam yàlla lim bëgg lépp mënu ko amal boppam ci saahir wala ci baat amu ko mënu ko am ci saahir mënu ko am ci baatin mu xam ne ci saahir ba mu juddoo faw ñu for ko faw ñu dooñ ko faw ñu sang ko faw ñu wat ko faw ñu tudd ko bu ma faw ñu nàmpal ko faw itam ñu jàngal ko faw ñu yar ko bu dee itam ay nit a koy sang ñoo koy sang ñoo koy jullee lu mu xamit ci àdduna nit a ko ko xamal moo bu dee alxuraan dañ ko koy jàngal bu dee lislaam dañ ko ko xamal nit a ko koy xamal mu xam ne kon nit mënu la dem wacc nit ñi kon nit lu mu xam gannaaw yàlla ci nit la jaare gannaaw loolu kon mu xam ne noonu mu la demee rek ko ci ñi ci zahir ci baatin tam noonu la demee mu xam ne kon nag am na ñoo xam ne bunt bu nee am na ñu yàlla jox caabi ja loolu ba wóor ko ba mu wóor ko ba sax ci xolam ba nga xam ne tax na mu wocc lépp lu mu jàppoon di dem wuti ku ko tane ca loole jébbal ko boppam kooku mooy murit ak fu mu mën a doon